moom bëgg xawala ñu ci yoon wi mu bëgg yaa def ñi di jaamam yam tànn def ñu ñuy jaamam yim tànn jaamam yam gëdëm jaam yim gërëm jaam yim toppul dara jaam yim toppul dara jaam yi yërmandeem jiitu ci ñoom mbugalam jaam yi yërmandeem jiitu ci ñoom mbugalam yal na ñu yàlla méngoo ci saayir ak ci baatin yal na ñu yàlla saayir méngoo ci baatin yaa rabbi yal na ñu yàlla fegal musiba ak bépp balaa yal na ñu yàlla fegal musiba ak bépp balaa yaa rabbi. yal na yàlla fegal wépp xay ak borom xay wa. yal na yàlla fegal wépp xay ak yaa rabbi. yal nañu yàlla xiir ci lam bëgg ak ci lam gëdëm. yal nañu yàlla xiir ci lim bëgg. xiir ñu ci lam gërëm yaa rabbi. yal na yàlla jox ñëpp seeni i ci saayir ak ci baatin. yal na seen i càkkutéef ci saayir ak yaa rabbi. yàlla baal ñu ñun ñëpp. yal nañu yàlla baal ñun ñëpp. baal suñuy wàjjur ñun ñëpp. baal suñuy wàjjur ñun ñëpp. baal suñuy mbokk yëpp. baal suñuy mbokk ñun ñëpp. baal suñuy xarit. baal suñuy xarit. ak suñuy taalibe. ak suñuy taalibe. ak képp ku ñuy dénk ñaan. ak képp ku ñu dénk ñaan yaa rabbi. képp ku am ak ñun kolere. ak képp ku xam ak ñun kollëre yal na ko yàlla jëriñ ci saayir ak ci baatin yal na ko yàlla jëriñ ci saayir jëriñ ko ci baatin yaa ci àddina ak ci àllaaxira ci àddina ak ci àllaaxira yal na ñu yàlla wattu ci gëm yàlla yal na ñu yàlla wattu ci gëm yàlla wattu ci suñuy doom wattu ci suñuy doom ba yàlla ba pencam yàlla yaa rabbi. yàlla ñu yàlla boole ci jaamam yem sopp. yàlla ñu yàlla boole ci jaamam yem sopp. ñam nangul. ñam nangul. yàlla ñu yàlla jubal. yàlla ñu yàlla jubal yaa rabbi. ñu ci lam bëgg ak lam gërëm. kër ñu ci lam bëgg ak lam gërëm yaa rabbi. yàlla may gëm yàlla gu mat. yàlla nañu yàlla may gëm yàlla gu mat. taxee ñu ci topp yàlla gu rafet gu dëppoog sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. taxal ñu ci topp yàlla gu mat gu te nangul ñu ko te nangul ñu ko yaa rabbi te faat ñi ci bés ba gën ci suñuy bés te faat ñu ci bés bi gën ci suñuy bés gërëm ñu gërëm ñu yóbbu ñu aljanna ci kër ak soppeem ya yóbbu ñu aljanna ci kër ak soppeem ga ñu dëkkaale yonent yàlla Muhammad ak yonent yi ak saabaam yi ñu dëkkaale yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yonent yi ak saaba yi <coughs> boole ñu ci soppe yàlla yi gisee ak yàlla boole ñu ci soppe yàlla yi gisee ak yàlla ñi nga xam ne lépp luñ mébét yàlla dana leen ko jox nga xam ne ñoom lépp luñ mébét yàlla dana leen jox loola képp ku fi dikkoon ak soxla yàlla na ko yàlla faj li ci dul ma yàlla képp ku fi ñëwoon ak soxla yàlla ko lépp lu ci duhut mooy yàlla ku fi am ko am soxla kum mën a doon yàlla na yàlla faj soxla sa ku fi am ku am soxla lum mën a doon yàlla ko yàlla faj ku amoon ku ràgg yàlla na ko yàlla saafara ku fi amoon ku ràgg yal na ko yàlla saafara ci kanam ak wét. ku fi ragg ko yàlla saafara. ku fi ragg yal na la yàlla saafara. ku fi ko fi am bakkaar yal na ko yàlla far. mbooloo mi yàlla bu ci def cëtëb safara. mbooloo mi yàlla bu ci yàlla def mukk cëtëb safara yaa rabbi. ñëpp yal na leen yàlla dugal aljanaam ji. mbooloo mi lépp yal na leen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. barke yonente Muhammad. sallallahu alayhi wa sallam. barke Seydina Abubakar Sadiq. barke Seydina Abubakar Sadiq. Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab. Ousmane ibn Affan. Ousmane ibn Affan. Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib. Talhatu. talhatu subayru subayru saadu saadu said said abdurahman ibnu abdurahman ibnu hoof abu ubaydata ibnu jara abu ubaydata ibnu jara barkeem ñooñ badar barkeem ñooñ badar barkeem ñooñ uut barkeem ñooñ uut barkeem ñooñ hudaybiya barkeem ñooñ hudaybiya barkeem ñooñ lasaab barkeem ñooñ lasaab barkeem fatu makkata barkeem fatu makkata barkeem yonente yàlla muhammad barkeem yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam alquran yàlla ko ko wasal ki alquran yàlla ko ko wasal ak kim ko wasal ci moom ak li tax mu wasal ko ci moom yaa rabbi alquran. yàlla yàlla defal quran. di aw lay wu ñu ñaal. diw lay ñeexal ñu yaara bi. bu muy lay wu ñu waar yaara bi. yàlla bu muy lay wu ñu waat yaara bi. léegi dégg ngeen lëf ci dundab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. bàyyi mu ne léegi. dégg ngeen lëf ci dundab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. lëf ci dundab saabaam ak lëf ci dundab saabaam yi. ak lëf ci dundab saaba yi. xam ngeen ci biir loolu it diinal islaam. ci biir loolu xam ngeen ci diine lislaam muy diine ji gën ci diine yi. muy diine ji gën ci diine yi. wala sax lu dul moom du diine. wala sax lu dul moom loola du diine. ndaxte mboolem ñu njëkk ak ñu mujj ñëpp lislaam lañ doon ñaan yàlla. ndax mboolem ñu njëkk ak ñu mujj ñoom ñëpp lislaam lañ doon ñaan yàlla. noonu wax na ne jullit la. noonu wax na ne jullit la. maanaam diinaam moo di lislaam. maanaam diinaam moo di lislaam. Ibrahima ne diinaam moo di lislaam. Ibrahim diinaam na ne mooy lislaam isaaq ak yaqooba na nañ seen diina moo di lislaam isaaq ak yaqooba na ne seen diina mooy lislaam yusufa na ne mooy lislaam daawuda wax na ko suleymaan wax na ko daawuda wax na ko suleymaan wax na ko isa ibnu mariam wax na ko isa ibnu mariam wax na ko muusa ak haaroona wax nañ ko ko. yonent nag na moom mooy premier jullit yi. yonent na moom sallallahu ne ne mooy premier mboolem jullit ñi. kon nag boobu diine. kon nag boobu diine. nga xam ne mbooloo moomu ci lañ nekk. nga xam ne mbooloo moomu ñu bàyyi limal sànq ñëpp ci lañ nekk. jooju diine ku ci yàlla dugal. jooju diine ku ci yàlla dugal. santal yàlla te xam ne yàlla bëgg na la. santal yàlla te xam ne bëgg na la. yàlla moo bind mbindeef yépp. yàlla moo bind mbindeef yépp. gënal ci doomu aadama. gënal ci doomu aadama nag. def ko muy xalifaam ci suuf. def ko muy xalifaam ci kaw suuf. doomu aadama yi ñooy dundal suuf si. doomu aadama yi ñooy dundal suuf si. dalee ci jamonoy aadama ba ci léegi. li dalee ci jamonoy ba ci bisab tey bii. lépp lu ne ci suuf ñoo ko moom ñoo koy jëriñoo. mboolem lu ne ci kaw suuf ñoo ko moom ñoo koy jëriñoo it. yàlla woon na ñëpp nag. yàlla woon na ñëpp nag. jëm ci këram ga nga xam ne mooy aljana. jëm ci këram ga nga xam ne. moo di aljanna waaye tànn na ko soob nag waaye tànn na nag ci woote bi ña ko soob yóbbu ñoom lay xawale ci yoonu njub ba nga xam ne mooy àggale ci aljanna ñooñu lay xawale ci yoonu njub bi nga xam ne moo lay àggale aljanna aljanna fii lañ koy tànne léegi aljanna nag fii lañ koy tànnee léegi ñooñu aljanna fii lañ leen di xame léegi ñooñu aljanna it fii lañ leen di xamee léegi ñi ko bëgg di ko sakku rek ñoo cay dem ñi ko ñooñaa cay dem. ku ko bëggut mosuloo ko sakku doo ko am mukk laa ku ko bëggul mosuloo ko sakku doo ko am mukk. ku bëgg aljanna di ko sakku nag. ku bëgg aljanna di ko sakku nag. da ngay gëm yàlla mi nga xam ne moo la sàkk da ngay gëm yàlla mi la sakk. sakk lépp loo xam ak loo xamut. sakk mboolem li nga xam ak lépp li nga xamut. te lépp lu mu sakk xal na koo ñàkkal. te lépp lu yàlla moomu sakk. kan la koo ñàkkal toxal ñu ci geneen kër goo xam ne wute naa gii lool toxal ñu ci geneen kër goo xam ne wute naa gii lool xam ngeen ne yàlla am na kattan ci loolu de xam ngeen ne yàlla day am na kattan ci loolu ndem Amérique Amérique ak Russie ñoo mën a def bomb ndegam Amérique ak Russie ñoo mën a def bomb boo xam ne buñ ko taaloon rek àddina si tukki boo xam ne buñ ko taaloon àddina si tukki yàlla yi biddiw yi bés bu mu ci taalee benn rek yàlla biddiwam yi. yàlla biddiwam yi rek bu ci taalee benn. bu ci taalee benn li fi nekk lépp dana jeex. mboolem li fi nekk lépp dana raat ci tàkk ak benn biddiw boobu. xagut sax taal. xagut sax taal. benn yëngu-yëngu rek. benn yëngu-yëngu bu gongee ko ci yàlla rek. benn yëngu-yëngu suuf rek. benn yëngu-yëngu suuf. mën naa yàq lépp. mën naa yàq lépp. léeg-léeg ngeen dégg dëkk bu yëngu-yëngu am. léeg-léeg dégg dëkk boo xam ne suuf dafay yëngu. benn segon lay doon. yëngu googu ngeen di dégg benn segon lay doon. lépp lu fay tabax daal di maasaloo. mboolem lu fay tabax lépp bopp ci suuf maasaloo. bakkan yu bari far. bakkan yu bari it far ca. loolu sa hendoon benn bëccëg di ko def. xam ngeen ne loolu bu hendoon benn bëccëg di ko def. te daj àddina si yëpp. ba daj àddina si yëpp. leneen du fi tax dara du fi taxaw de. kon leneen du fi taxaw. dara du fi nekk itam. biddiw yi. biddiw yi. jant bii féetee ak ñun. jant bii féetee ak moo ci gën a tuuti. moo ci gën a tuuti. moo ci gën a sedd. moo ci gën a sedd nag. Chara la leen wax. Chara la wax. ñaar fukki millions yi na jant bi ci reyaay ak tàngaay ñaar fukki million duubal na jant bi ci reyaay ak tàngaay. ñaar fukki millions ci yoon ci yoon. ci duble boobu bi lum tiim nga lakk. xam ngeen ne boobu lum tiim nga lakk. am na biddiw fu ni ma jant bi. te biddiw boobu ko. xam na yu ko ëpp suuf ni mu jant bii. xam na biddiw yu tuutee tuutee tuuti ba kenn mënu leen a gis. xam na biddiw yu tuut ba kenn mënu leen a gis. te benn rek bu ca takkoon daal it jeexal àddina. te benn rek bu ci takkoon jeexal àddina. kon jant bi bés bi yàlla ne bés bu mu takkee. kon jant bi <coughs> bés bu yàlla ne bés bu mu takkee. bés bu asamaan si takkee. bés bu asamaan si takkee. bés bu asamaan si xotteekoo. bés bu asamaan si xotteekoo. bés bu géej yi takkee nekk safara te mu bés bu géej nekk safara bés bu bakkan yi bés bu bakkan yi xamee suy seen bopp xamee seen bopp fi ne doomu aadama fi nekk doomu aadama mi ngi mel ni xamul boppam mi ngi ndax doomu aadama ndax doomu aadama yàlla fa ko bind ci yàlla daf laa bind ci buy def lu ñaaw sax di feeñal ba du fi taxaw dara du fi taxaw de kon leneen du fi taxaw dara du fi nekk itam. biddiw yi. biddiw yi. jant bi féeteeg ñun. jant bi féeteeg ñun. moo ci gën a tuuti. moo ci gën a tuuti. moo ci gën sedd. moo ci gën a sedd nag. Saaraa la leen wax. Saaraa la leen wax. ñaar fukki millions yi duubal na jant bi ci reyaay ak tàngaay ñaar fukki millions. duubal na ci yoon. ci yoon yuñ duble waaw biddiw lum tiim nga lakk xam ngeen ne boobu biddiw lum tiim nga lakk xam na biddiw yu ko ëpp suuf ni mu jant bi te biddiw boobu ko xam na ko ëpp jant bii xam na biddiw yu tuute tuute tuuti ba kenn mënu leen a gis xam na biddiw yu tuut ba kenn mënu leen a gis te benn rek bu ja takkoon daal it jeexal àddina te benn rek bu ca tàkkoon jeexal àddina kon jant bi bés ba yàlla ne bés bu mu tàkkee kon jant bii <coughs> bés bu yàlla nee bés bu takkee. bés bu asamaan si takkee. bés bu asamaan si takkee. bés bu asamaan si xotteekoo. bés bu asamaan si xotteekoo. bés bu géej yi takkee nekk safara. te mooy bés bu géej yëpp takkee nekk safara. bés bu bakkan yi. bés bu bakkan yi. xamee suy seen bopp. xamee seen bopp. fi mu ne doomu aadama. fi mu nekk doomu aadama. mi ngi mel ni xamul boppam. mi ndax doomu aadama. ndax doomu aadama yàlla fa ko bind ci yàlla daf laa bind ci buy def lu ñaaw sax di feeñal boppam ne lu rafet lay def buy def lu ñaaw sax di ca feeñal boppam di wax ne lu rafet lay def te yàlla dafa bari sutura be te yàlla moom dafa bari sutura be ba ku def lu bon itam li ca gën a bari suturaal na la ca ba képp ku def lu bon it la xam nga ne suturaal na la ca waaye lum la suturaal suturaal moom la suturaal li ngay def lépp mi ngi janoog moom. yow it yaa ngi janoog moom. yow it yaa ngi janoog moom xam ngeen. waaye bés boo xamee ne. waaye bés boo xamee ne. yàlla taxawal na la nag. yàlla taxawal na la nag. taxawaayam ñëwal xam kuy yow. taxawaayam ñëwal nag xam kuy yow. karne ngi loo masa wax mi ngi ci loo mës a def mi ngi ci. karne ngi nii loo mës a wax mi ngi ci. loo mës a def mi ngi ci. ay seede ngi yu àndoon ak yow lépp loo mës a def fekke nañ ko. ay seede ngi nii loo mos a def fekke nañ lépp. man yàlla ma woon. man yàlla mii di wax ak yow it dara ump ma ci sa yëf. nii nga defoon lii nga waxoon lii nga defoon. nii nga doon def nii nga waxoon. ba yëf ya jeex. keroog rek la nit ki xam kuy boppam. su keroogee la nit di xam dëgg kuy boppam. ku ci nekk bëgg naa wane ne moom lu baax lay def. ku ci nekk bëgg ngaa wane ne lu baax ngay def. waaye bu keroogee ku defoon lu baax da ko xam ku defoon lu bon da nga ko xam. waaye su keroogee ku waaye ku def lu ba nit da ko xam yàlla lay wax ne lu la xot ci sa borom bu baax bi yàlla ngi lay wax ne lu la xot ci sa borom bu baax bi ki nga xam ne moo la bind bind bu rafet bi ki nga xam moo la bind bind bu rafet bi moo la may cër yu xemoo yi moo la moo la may xéewal gi ngay wéyee moo la may xéewal gi ngay wéyee moo wa lu waroon a dox sa diggante moom tey ba ngay xam leeg moom mooy yow lu waroon a dox sa diggante moom ba ngeen di xam le tey yonent ne réer rek. yonent sallallahu alayhi wa sallam ne réer rek. réer rek waaye keroog. waaye keroog. ku doon def lu baax. ku doon def lu baax. yaa ngi jëm ci xéewal ak dapet yàlla nañu ci yàlla boole. da nga jëm ci xéewal boole. ku doon def lu bon. ku doon def lu bon. da nga dem nga dem ci mbugalam dapet. da nga dem ci mbugalam dapet. yàlla nañu yàlla musal ci loolu. yàlla nañu yàlla musal ci loolu yaara bi. mooy bésab mooy bés ab fay. mooy bés ab pencam yàlla ak jaam yi. mooy bés ab pencam yàlla yit mooy bés ba nga xam ne bés bi nga xam ne. kenn du jëriñ kenn dara ku nekk ba sama bopp sama bopp ngay wax. kenn du jëriñ kenn dara ku nekk. suma bopp suma bopp ngay wax. ku nekk lépp loo xamoon ci xamee. ku nekk lépp loo amoon ci xamee. <coughs> ak i mbokk. ak i mbokk. ak i wàjjut ak i jabar a ki doom. ak i wàjjut ak i jabar ak i doom. xattan nga leen a jote sa bopp ndax nga mucc. ñoom ñëpp xattan nga leen a jote sa bopp ndax nga mucc yow. bés bu raglu boobu balañ caa dem nañ ko bàyyi xel. bés bu ragal raglu boobu balañ caa dem nañ ko bàyyi xel. ma ngay woyof ci ñi doon xisaab seen bopp léegi. ma ngay woyof nag ci ñi doon xisaab seen bopp léegi. waaye ku xisaabut sa bopp ba dem foofu ñu tàmbali lay ba dem foofa ñu tàmbali laa hisaab hisaab rek doy na ci mbugal hisaab rek doy na ci mbugal su <coughs> jubut nag ci mbugal nga jëm bu jubut nag yow ci mbugal nga jëm bés boobu buñ ko fàtte ci lañ jëm ñun ñëpp bés boobu bàyyi ne buñ ko fàtte ñun ñëpp ci lañ jëm ndax kenn ci ñun bana xel ñàkk dee ndax kenn ci ñun bana xel ne du dee kenn bawut ko ci xel kenn bawut ko ci xel ku ko ci ba xel ku ko ci ba xel maa ngi koy laaj ana baayam bàyyam koy laaj ana bàyyam ana bàyyi kooka bàyyi booba ana bàyyam ana bàyyi kooka ana bàyyi kooka ba ca aadama mi ana bàyyi kooka ba bàyyi doon bàyyi bu njëkk bi aadama mi doon bàyyi bu njëkk bi ana ñi fi newoon di xarit yàlla ana ñi fi nekkoon di xarit yàlla ana noohun ana noohun ana ibrahima ana ibrahim ana musa ana Moussa. ana Muhammad. ana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. sopp la bu doon tax a dund ku ñooñu duñ dee. bu fekkoon ne ku yàlla sopp la day tax a dund kon duñ dee. ana buur yu mbëru yi fi newoon. ana buur yu mbëru yi fi newoon. moom ana Namrood ana Namrood ana Buxtu Nasar. ana Buxtu Nasar. ana Laskandariya. ana ñi moomoon àddina ba amuñu benn frontière. ñi moomoon àddina lépp kenn mosu cee moom dara frontière kenn. lépp ngay moom àddina bi nga xam ne léegi. àddina bii nga xam ne léegi. nation Chine rek téeméeri nguur a nga fa ak ñaar fukk ak ñeent. nation Chine rek téeméeri nguur a nga fa. ak ñaar fukk ak ñeent. ak ñaar fukki nguur ak ñeenti nguur. te am na nguur yu ca bokkagut. te xam ne kat nguur yu ca bokkagut ñoom. xam nañu moomoon lépp digaloo wu ñoo kenn. xam nañu moomoon lépp digaloo wu ñoo kenn.